بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 Euh, ñetti aaya yu njëkk yi ci saar bi waxtaane woon nañ ko wala boog euh, tàmbale woon nañ ko waxtaane bi borom subhaanahu wa ta'ala di wax baada a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'a lil kaafiriina laysa lahu daafi' min allahi dhil ma'aarij muy sa laaj na sa alal ñaan na saa saa saa ilun aji ñaan wala boog saala eh, laaj na saala eh, ñu ngi eh, walangaan saa ilun wala boog walangaan na saayilun aji walangaan bi azabin ci mbugal boo xam ne waaqi'an aji rot la moom day lil kaafiriina ñel na yéefir yi laysa te déet lahoo di ko ñel daafi'un aji jañ minallahi bu tukkee ci buur yàlla bi nga xam ne zil ma'arij moom mooy borom yi daraja yi boroom yi wuut yi yéegi ak rañaan yi Euh, gisoon nañu ci suñ jotaay bi weesu li nga xamante ne moom moo aju ci maani yi nga xamante ne euh, moom lañ mën a maanaam moom la moom la làmboo lool moom mooy wàllu faram baat yi euh, dañuy ñëw insha allahu taala ci li nga xamante ne moom mooy jàngat yi bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi bu jëkk bi wala bokk suñu groupe aaya bi mooy mais ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi dañuy def lu ñuy tuddee ak taxakkum maanaam ci jullit ñi daa iman dañ leen di def ak taxakkum maanaam moom mooy dañ leen di kókkali te loolu ab jullit daf ko war a négadiku maanaam waru toog rek naan gaa yi la ñuy wax média yaa ngi dal suñu kaw nit ñaa ngi ñuy def nii nit ñaa ngi def nii loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññee te loolu yamul rek ci diggante yéeféer yi jullit ñi comme niñ koy gisee incha allah Euh, li nga xamante ne moo tax loolu ñu ngi koy jàngee ci laajte bi ndax an-Nadr ibn al wala boog Abu Jahl ñoom bi ñuy laaj laaj bi dañ ko doon laaj ci kaw ne dañuy kukkali waaye waaye mbugal bi ngeen di wax bu dee am na waaye waaye waaye kañ lay ñëw waaye waaye waaye yàlla bu fekkente ne mbugal mii lii nii yent yàlla Muhammad di wax sallallahu alayhi wasallam dëgg la gu ci yow waaye waaye waaye ñoo tawe xeer waay ah comme sama mbokk wala fi dañuy wax wax ju xaw a mel noonu boo dee yàlla tawali xeer ah voilà mooy wax jooju ak lu demee nekkee bu la naqaree na nga sa bakkan wala soo amee loola metti ci mbir mi rek taalal gaz toog ci maanaam xeet yooyu noonu mooy li nga xamante ne justement euh, moom la yéefir yi maanaam doon wax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu day nekk loo xamante ne daa iman day continuer di am maanaam mooy ñooñu nga xamante ne mooy ñooñu nga xamante ne euh, duñu maanaam naka jekk li nga xamante ne moom mooy seen ay mbir moom mooy dañuy euh, kokkali jullit ñi te loolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñoo yéefir yi naka jekk loolu la ñuy def comme li nga xam xamante ne moom la euh, alquran di wax naan inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakuna wa idha marru bihim yataghamazuna wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dallun euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi woy jomb ñaa jaamu ñoom day dañuy kokkali min alladhina amanu yadhakuna ñoom dañuy yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm euh, di gëm yàlla te dëggu suñu leen rombee dangay gis ñuy piisante euh, di kobasante di kobasante gamarru bi ñu taxaamazu ba pare bu ñu delloo idan qalabu ila ahlihim inqalabu fa ila ahlihim fakihin bu ñu delloo ci seen kër yi nga gis leen ñu dem fa nekk ci poytéef di bànneexu loolu moom mooy xaalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer te jullit bu nekk dafa war a bàyyi xel ne loolu daa iman jullit ñi maanaam am yéeféer yi dañuy doxalee ak mu noonu te loolu tamit alquran mi ngi koy wax ci beneen aaya bi naan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi umur mu ne na ngeen xam ne ah, dina leen nattu la tublawunna def na leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seen bopp te wala tasma'unna min alladhina utul kitaaba min qablikum te di ngeen déggee di tukkee ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu joxoon téere bi ci lu jiitu wa min alladhina ashraku ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy bokkaale di ngeen déggee ci ñoom azan kathiran lor bari wax yu ñaaw yu bari bari bari di ko dégg loolu nag kon in tasbiru wala muñe ba tattaxu te ngeen ragal yàlla gis nga ñaar yooyu noonu inna zalika min azmil umur loolu dafa bokk ci li nga xamante ne mooy mbir yu dogo mooy résolution yi nga xamante ne moom ngeen war a jël yéen euh, loolu nag nekkul rek ci diggante jullit ak yéeféer waaye day nekk ci diggante ku baax ak ku bon day nekk ci diggante ñi nga xam ne dañoo nangoo sóobu ci yoonu yàlla ak ñi nga xam ne nanguwuñ ko mboolem koo xamante ne sóobuwul ci yoonu yàlla bu gisee ki sóobu ci yoonu yàlla daf koy jàppee comme ku ëppal comme koo xamante ne moom déggul àdduna déggul jamono comme koo xamante ne euh, euh, xelam dafa des ak yu maanaam yooyu yëpp ki nga xamante ne euh, moom sóobuwul ci yoonu yàlla daa iman day am ak xeetu xeebel wala boog ak xeetu waye di gu muy jàppee ki nga xamante ne moom mooy ki sóobu ci yoonu yàlla day jàpp ne kii daal Euh, vraiment dafa desee nand mbir mi ak adduna bi ni mu mel nii maanaam moom mu nekk ci yi nga xamante ne euh, moom la nekk bokk na ci li ñuy euh, jànge ci aaya bi mooy ne yéefir yi dañuy dañoo dañoo maanaam daa iman bu ñuy wax wala boog ñi nga xam ne nekkuñ ci yoon bu baax bi léeg-léeg ci seeni waxin ak seeni doxalin dañuy mel ni ku yàkkamti li nga xamante ne moom mooy euh, yàlla atte yéefi ak atte maanaam mbindeef fi maanaam atte jullit ñi ak ñoom wala boog atte nit ñu baax ni euh, ak ak ñoom moo tax alquran di wax naan yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la mahitatun bil kafirin ñoom de ñi ngi lay yàkkamti euh, ñu ngi lay yàkkamtiloo maanaam ci mbugal bi waaye na xam ne jahannama moom ala kulli xaalin euh, dina dina euh, dina peeg dina alak nga xam ne ñoom ñooy yéefee euh, naka noonu borom bi subhaanahu wa taala mi ngi naan wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat te loolu noonu daal di yéefir yi la tamit ak mboole ñi nga xamante ne sóobuñ ci yoonu yàlla moom mooy lan mooy dañuy yàkkam ci li nga xamante ne moom mooy mooy lu lu bon maanaam ñoom lu bon la ñuy njëkki laataa lu baax ni ñuy yàkkamtee lu baax moo lu lu bon wasta'jiluunaka bil hasan bis sayyi'ati qabla al hasanaati lu jiitu lu baax qabla al hasana maanaam lu jiitu lu baax lu jiitu lu rafet maanaam tey bu benn situation amee ñoom lu ñaaw léeg-léeg moom la ñuy njëkk yàkkamtee def di ko gaaw ba pare naan na ñëw que lu baax maanaam moo tax léeg-léeg ñi sóobuwul ci yoonu yàlla daa iman dañuy mel noonu ñoom bu situation amee fayantoo la ñuy njëkk a xalaat defante lu bon waxante lu bon euh, dugg ci yu ñaaw yooyu la ñuy njëkk xalaat que euh, maanaam naa wax wax ju rafet naa doxalin doxalin bu rafet naa wuti ji lu rafet naa wut dem ci yàlla eh, ci yenente bi sallallahu alayhi wa naa daw li nga xamante ne moom mooy seytaane ak mboolem li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci moom naa daw safara te dem wuti ji àjjana maanaam ñoom euh, loolu moom la njëkk a xalaat amaa ñi nga xamante ne soobuwuñ ci yoonu yàlla nag maanaam nekkuñ maanaam jëluñu soobu ci yoonu maanaam mooy d'abord day tàmbalee ci nit ci taxaw ne euh, man dama bëgg jël itinéraire bi yoon bii laa bëgg a jël dafa am loo xamante ne il faut taxaw jël ay résolution comme li yet alquran wax mooy wax nañ ko léegi naan na zalika min azmil umur mooy muñ googu nangoo affronter mbir ragal yàlla Euh, jàpp ne ragal yàlla mooy li nga xam ne moom mooy li jiitu ci lépp moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ànd lépp loolu la ñuy amee mooy parandoo bi nga xamante ne mooy partenariat bi nga xamante ne moom la euh, la ñuy am maanaam mooy am ci diggante euh, yàlla ak mbindeefam yi parandoo googu li nga xamante ne moom moo moo koy symboliser wala yoon wi ñuy jaar pour am mooy ngëm yàlla gu wér te dëggu ak ragal yàlla. comme ni nga xam ne noon la ko waxee alaa inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu alaa waawee alaa yóbboo ma yëgal la xanaa déglu loo déggul ma dégg digtal la déglul ma digtal la gis nga yàlla ñuy paradoo ak yàlla mooy ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne amul dara lu ñuy ragal seen àdduna duñ ci tiit duñ ci ragal dara maanaam euh, euh, ci ci ngir ëllëg jamais loolu du bokk ci seen waaye tamit du ñu nekk ñoo xamante ne dañuy am ak tiis ci li weesu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo sax ragal loolu moom mooy yoon bi nga xamante ne moom ngay njëkk dëgëral dëggal moom moom ngay njëkk dëgg moom ngay njëkk sóobee euh, te euh, saar bi ni mu tàmbalee euh, daf ñuy tegtal loola maanaam daf ñuy jëmee ci ci loola mooy différence bi nga xamante ne moom moo am entre ñi nga xamante ne ay yéeféer lañ te ñoom bu ñuy laaj dañuy yàkkamti comme jullit ñi dañuy yàkkamti waaye xeet yàkkamti yi du benn euh, borom subhaanahu wa ta'aala ne ñoom nii lañ mel ba pare daal di waxaat xalaat moom ak mu masalaat euh, te lu jiitu ci ay misaal ay exemple amul na fi maanaam bu xoolee ci seen histoire dinañ ko gis te bokk na ci loolu mooy li yent yàlla saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon bi mu naan yaa qawmi lima tasta'jiluuna bis sayyi'ati bi sayyi'ati qabla al-hasana lawlaa tastaghfiruuna Allaha la'allakum turhamuun ee eh, yéen sama nit ñi lan moo tax ngeen di yàkkamti di jëm ci lu ñaaw laataa ngeen di yàkkamti di dem ci lu baax lan moo tax ee eh, waaye lu teree ngeen daal di taxaw nag léegi daal di sàkku njéggalu buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu de soo leen ko defee di ngeen am yërmande maanaam yërmande yàlla dina wàcc ci seen kaw kon loolu moom mooy li nga xamante ne dafa ràññeeku ci yoon bi euh, bokk naa euh, ba tey euh, yàkkamti googu tamit maanaam buñ ko xoolee mooy wayasta'jilunaka bil azab borom subhaanahu wa ta'ala mu ne afa bi azabina yasta'jilun mbaadu suñu mbugal la ñuy yàkkamti bu gis nga ala sa'ilun bi azab bi waaqi maanaam mooy ne ñoom dañoo yàkkamti ba ne waaye mbugal bi na gaaw ñëw borom subhaanahu wa taala ne afara aytum in matta'naahum siniin summa jaa'ahum maa kaanu yu'aduun maa aghnaa anhum maa kaanu yumatta'uun mu ne euh, léegi nañu xool su fekkoonte ne imaginer euh, ne ñoom li ñuy woote li ñuy yàkkamti buggal moomu ñu yàkkamti imaginer léegi afara ayta in matta'naahum siniin léegi xoolal. su fekkoon su fekkee ne dañ leen a bàyyi ñuy profité ci matériel bi mattaanaa maanaam ah, maanaam ñuy profité ci adduna bi ñuy bànneex nekk ci pometu adduna bi si nii na ay at ah summa jaa'ahum maa kaanu yu'aduun topp léegi nag lañ leen doon di daal di yegg si maa aghnaa nga xamante ne moom lañ doon bànneexoo du leen jariñ dara Euh, naka noonu maanaam ay aay yu bari bari day ñëw ci mbir yu mel noonu maanaam di tegtale loola euh, waaye dañu koy tënk ci aay yi nii am na bu fekkente ne nag côté le fait que ni jullit ñi ci seen bopp ñoom ñoo doon yàkkamti di ñaan di wax ne way way way way yéefiir la leen di dal di dal ba ba ba ba ñëpp gis fan la dëgg gi nekke fan la dëgg gi nekke ndax yéeféer yi daa iman dañuy xeex ak ñi euh, kukkali di kukkali jullit ñi comme ni nga xamante ne noon lañ ko gisee woon te aussi bokk na ci niñ koy defee te dina dinañ ci euh, ñëwaat léegi incha allahu taala maanaam euh, mooy le fait que duñu nangu alquran bi maanaam ak jullit ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu baax ñi maanaam ñu ñu ñu ñu fësal li nga xamante ne moom lañu ñu nekkee ñoom loolu duñ ko nangu te loolu dinañ ci ñëwaat léegi incha allah taala waaye borom bi subhaanahu wa daf leen doon wax naan yéen jullit ñi ataa amrullahi fala tastajiluhu mbiru yàlla yàlla ndogalam maanaam yawmal qiyaamati waaye tamit bi nga xamante ne lépp da ci dugg lépp loo xamante ne euh, dafa aju ci wàllu euh, ci ci wàllu li war a rek diggante jullit ak yéeféer yi di war a àtt nit ñi ci dëgg loolu daf ciy daf kon bu leen ko bu leen ko yàkkamte voilà bu leen ko yàkkamte euh, ak it ak it euh, wa inna lillazina zalamu zanuba misla zanubi ashabihim fala yasta'jilun li wér mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi tooñ moom dinañ am lu leen doy sëkk sëkk sëkk sëkk maanaam lu fees dell ci seeni mbugal yi nga xam ne seen bàkkaaroo ko waral kéem li nga xamante ne ñi ñi leen jiitu woon noonu la leen tane woon kon nag bu leen yàq ñoom bu ñu yàqal kon euh, loolu beneen mbir la boo xam ne dañ koy jàngee ci sunu euh, ci suñu aaya bi euh, li nga xam ne moom lañ waxoon léegi nag ne dinañ ci dellusi mooy ne jullit ñi yéefir yi daa iman dañuy yuuxu jullit ñi di leen di wax ne bu ñun ñu leen déglu comme li Alxuraan wax wa qaala alladhiina kafaru laa tasma'u li haadha al-qur'aani walghaw fiihi la'allakum taghlibun maanaam dañ daan wax naan eh, ñoom yéeféer yi bu leen déglu alquran bi laa tasma'u li hadha alquran wal ghaw fiihi d'ailleurs wax rek wax leen yuuxu leen ci kaw maanaam perturber leen environnement bi perturber leen environnement bi ñi nekk ci yoonu yàlla tamit daa iman ñoom eh, ci li ñu ne day fekk ne ñeneen ñi eh, ñoom dañuy bëgg li li ñu nekke gën a xum gën a siiw gën a fés voilà folklore bi maanaam gën a jolli ci ñoom bu ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg ñoo nekk ci yoonu yàlla ñooñu seen mbir daa iman xeetu euh, laqatu maanaam ak nëbbu da ci daal di am bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi mooy ne safara am na comme ni nga xamante ne noonu la borom maanaam noonu la buñ jëlee ci làkk bu dee saala saa ilun loolu lañ koy jànge mooy saala maanaam mooy wa daw na xur na maanaam xur wi yegsi na maanaam mi ngi daw moom sa'ilun moom aji moom moom nga xamante ne moom mooy xur woowu nekk ci jahannama safara te bokk na kon ci boobaa liñ ciy jànge moom mooy safara am na ay xur yu bari bokk na ci yi ci alquran tudd moom mooy alfalaq nga xamante ne bokk comme hadith soxna Aisha bi radiyallahu anha mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo laaj lan mooy al falaq ya rasulallah mu ne benn xur la teel la bu nekk biir jahannam euh, boo xamante ne maanaam même ñi même ci jëmmi boppam sax day muslu ci teen boobu euh, loolu benn la ci firin ci firin al maanaam beneen bokk na ci yi alquran di tudd mooy mooy al wayl naan waylun fa waylun lil musallin alladhina hum salatihim sahun ah, fa waylun lil ladhina waylun euh, waylun loolu dafa bokk ci xur yi nga xamante ne maanaam comme li Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu waxe te loolu bu ko waxee rek hukmul marfu' lay am euh, mooy ne waylun xur la ci safara maanaam hukmul marfu' hukmul marfu' mooy attewu loo xamante ne même bu dee saxaaba boo ko wax attewu lu yenente bi loolu mooy mawqufun lahu hukmul raf voilà ci ilmul hadith euh, mooy loo xam ne dafa taxaw ci saxaaba radiyallahu anhu ci li wér mooy Seydina Usman radiyallahu anhu liñ ko as xadis bi ñu askanale yonent bi sallallahu alayhi wasallam wérul waaye Seydina Ousmane sax na ne moo ko wax radiyallahu ta'ala anhu te maadaama Seydina Ousmane wax na ko radiyallahu anhu day am àtte boobu noonu ngir lan ngir ci sujet bi muy wax loolu loo xam ne dañ koy wax parce que damaa xalaat kese wala dama yaakaar kese kon waylul ab xur la boo xamante ne dafa nekk ci bi safara euh, dinañ ci gis kon tamit ne. na baas ibn Abbas radiyallahu anhu doon jàngee léeg-léeg saala saylun mu nekk tudd saylun maanaam kon ndekete lool tamit maanaam ak xur la woo xamante ne bu nekk ci biir safara kon ndekete safara dafa bëri ay maanaam te bu boobaa loolu moom mooy kon ndekete mbugal bi nga xam ne moom moo nekk safara dañ ciy jàngee kon ci aaya bi ne dafa wuute selon nit ki euh, loolu nag ni mu demee moom mooy euh, nit ñi dañoo bokk soxla. maanaam loolu il faut que ñu xam ko ci safara du loo xamante ne dañ naan benn euh, benn place la boo xam ne dañ fay dajale ñëpp et ñu ñëpp bokk li ñuy daj mbir mi demewut noonu dafa am loo xamante ne ñoom ñoo ko dañ leen di catégoriser solo nit ñi nan lañ mel comme comme àjjana euh, beneen bi ci des moom mooy bu ñu leen catégoriser yii fiir yi safara bi ñuy ne bokkul ak jullit ñi safara bi ñu ne bu fekkente ne kenn ci ñoom yàlla nattoo na ko dugg safara maanaam ndax jullit ci cosaan de toute façon boobu safaraan day jeex maanaam du du fa du fa sax abadan yiifir mooy ki nga xam ne safaraam moom abadan la fay safara bi ñuy def yiifir yi bokkul ak safara bi ñuy dugal jullit ñi nga xamante ne yàlla nattoo na leen dugg safara bokkul du benn. Euh, beneen bi ci des moom mooy ñaari safara yi maanaam mbugal yi du benn mbugal bële moo gën a metti bu yéeféer yi moo gën a metti que bu jullit bu jullit ñi tam mais bu moo gën a metti fuuf du benn euh, ñaareel bi ci des moom mooy maanaam durée bi mooy bii day jeex bee du jeex beneen bi ci des nag moom mooy ne yéeféer yi léeg-léeg nga gis nit. Euh, koo xamante ne loolu dinañ ci ñëw te dañ koy jànge tam ci suñu aaya bi mooy ne su mbugal la boo xamante ne yéefir yee ko moom te amul lu koy jël laysa lahu dafi' voilà voilà comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala fa lan yukhlifa Allahu wa'dahu euh, bu leen yàkkamti mbugal parce que yàlla yàlla jamais jamais fan lan la utiliser xam nga bu ne falaa yuxlifullaahu wa'dah mooy yàlla du wuute li mu tëb ko waaye fii wala lu mu diggee bopp mais fii fan lan la wax fan lan yuxlifullaahu wa'dah yàlla lu mu diggee fokk dina ko def fokk dina ko def lu mënta ñàkk loolu moom mooy laysa lahu daafi' amul lu amul loo xamante ne maanaam amul mbir moo xamante ne mën na am ba tax mbugal boobu mu ne yéefir yi dana leen dal du leen dal loolu amul mooy laysa lahu daafi' Euh, beneen mooy maanaam léeg-léeg nag ci biir loolu maanaam ñu profité ci dugg ci masala boobu parce que bokk na ci jàngat yi ñuy nekk ci aaya yii nga xam ne moom lañ nekk mooy ni yii firi kon xam nañ ni seen jëmuwaay mooy safara te loolu alquran moo ko wax ci lu dul benn du ñaar sunna moo ko saxal ci lu dul benn du ñaar ijmaa la ci ummatu ci xeet yëpp borom xam yëpp d'accord nañ ci ne yii yi bu ñu tuubul ba dee bu ñu deewee ci kiifir googu noonu ñoom seen dëkkuwaay mooy safara d'ailleurs loolu moom moo tax mu bokk ci li nga xam ne dafa xaraam ci ñu ñaanal leen ginnaaw bi ñu génnee àdduna ñu ñaanal leen yërmande ak yàlla ak jéggal maanaam dafa bokk ci li xaraam ñu ñaanal leen li alquran wax maa kaana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru voilà yelloowul ci yeneen bi sallallahu alayhi ak yeneen bi ni mu màgg yëpp yelloowul ci moom ak way gëm ñi yelloowul ci ñoom ci ñuy sàkku njéggal ki nga ñi nga xam ne ñoom ñooy ulul qurba mooy jege ñaale maanaam uñ na lil mushrikiina bokk way bokkaale yi walaw kaanu ulul qurba doonte way jege ñaale la kañ ñun baa bi ba mu leen fesee biir leen leer leen naññ ne annahum min ashabil jahim ci ne waa safar maanaam mooy bu ñu deewee ci kéefir googu moom dootul yelloo ci abada nga ñaanal njéggalu yàlla amul am maanaam amul droit lu tax parce que loolu ci boppam day dugg ci kéefër même bu fekkente ne niveau kéefër gi mën na wuti selon nit ñi ak selon ndax xam nañu àtte bi waaw wala déet ak selon nan lañu jàppee àtte loolu niveau gi mën naa wuute mais loolu day dugg ci kéefër lu tax parce que yàlla dafa wax dara ba pare nit ñii de toute façon seen mbugal mënta ñàkk yow nga ñëw ne yàlla mais par contre defal contraire li nga wax ba pare maanaam euh, loolu moom moo tax dafa am ñaan yoo xam te ne li muy am am solo kii na maanaam comme tey par exemple nit ku taxaw nii nii suñ jamono yi daan ne yàlla dama bëgg nga def ma am yenent da nga nekk lu tax parce que xam nañ ni jamono ji yenent daan mën a am loolu c'est révolu jeex na te yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy alquran ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam xabaare nañ ne yenent dootu amat kon ku toog ñaan ko day daal dugg ci kéef maanaam yii dafa am ay mbir yoo xam ne yu mat a bàyyi ànd ak nekkub yeneen li muy am am solo maanaam mais ñaan ko day day day dugg day day day dugg day duggal nit ci kii euh, léegi yéefar yi ñoom ñëpp nekkuñ ci même enseigne bi maanaam nekkuñ ci même place bi tey gis nit ku jàpp nit ku jàpp ne waaw kii di yéefar la waaye day def lu baax kii di yéefar la waaye. Euh, moom de du def lu bon kii di yéefir la waaye jikko yu baax yi am na ko dafa am loo xamante ne loolu la ñu tuddee makaarimul axlaaq muy teddangee jikko yi loolu ci doomu aadama lay nekk par nature parce que borom subhaanahu wa moo bindee noonu euh, exemple rey nit maanaam di rey nit nii loolu dafa bokk ci jikko yi nga xam ne doomu aadama nanga jekk xam ne ni baaxul euh, ñàkk gëm yàlla ci cosaan ñëpp xam nañ ni baaxul euh, ci cosaan laa wax Euh, lu deme demee nekk sàcc foo dem ci société yi dañuy bañ sàcc xam nañ ne baaxul maanaam yii wax lu dul dëgg di naxaate di dóoraat marto ah loolu ñëpp d'accord nañ ni baaxul maanaam loolu société boo dem xam nañ ni baaxul euh, léegi li nga xamante ne moom mooy différence kon entre biir yéefir yi rek déjà day daal di feeñ ci loolu maanaam ñoom ñëpp tolloo ñëw bokkuñ ci liñ ne léegi nag ñu ñëw ci euh, léeg-léeg nit ñu ne yéefir biir di dee na ah waaw moom de lu baax la la daan def da daan def lii da daan def lii da def lii mais dafa am jikko boo xam te ne dafa nekk ci nit jikko bu nekk ci nit jikko boobu mooy yées mboolem jikko yi bu xësee ba nekk ci nit nit ki day nekk nit ku bon mu am tamit jikko boo xam ne moo gën ci nit. bu xësee ba nekk ci nit nit kooku daa iman day def nit day nekk nit ku baax sauf que nit ku baax day def léeg lu bon maanaam c'est pas parce que da nga baax ko doo def lu bon c'est pas parce que da nga bon quand même que ni doo def lu baax voilà jikko yooyu mooy lan mooy nekk yéefir ak nekk ak gëm yàlla nekk dëgg gëm yàlla ñaar yi ñooy jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy départ maanaam nga gis déjà ci aayam fi muy tàmbalee aaya bi nga xam ne ci lay wax ma aari ji yoon yi ñuy jaar ngir yegg ci yàlla mu ciy différencier déjà ci tàmbali gi li nga xamante ne moom mooy diggante nan la ñuy pour nekk ku baax ngir mën a yëg ci yàlla ak mooy blocage bu mag bi nga xamante ne boobu moom mooy blocage bu mag bi nga xamante ne moom mooy tax nit ki nekk ku bon euh, léegi buñ jëlee ñaari yéefér comme tey ñu jël Abu Jahl Abu Jahl du yamul ak keneen koo xamante ne du Abu Jahl maanaam ñoom duñu yam parce que lu tax parce que Abu Jahl ni mu def ci lu bon mook par exemple Abu Lahab ak ñu mel ne ñoo ñoom liñ def ci lu bon ni ñu sonale yeneen bi sallallahu alayhi ñàkk bàyyi jullit ñi ci seen jàmm ba pare jikko yu bon yu bari bari ñu am ko yooyu yëpp day nekk loo xamante ne maanaam day dooleek seen buggal masalan tey buñ ne euh, nekk yéefir mooy sookul bi tax nit ki dugg safara léegi mu des selon ndax danaan def maanaam ay maanaam comme danaan nekk daal l'humanitaire par exemple wala day dimbaliwaate par exemple que daanu sàcc daanu rey nit euh, euh, daanu wax lu dul dëgg daanu kooku mënta yam ak yéefir bi nga xamante ne moom contraire lii lépp la maanaam moom meurtrier la maanaam yéefér la ba pare maanaam euh, tueur en série la daan rey rek en même temps da daan jaaloo rek en même temps lu mu doon wax en même temps da nekk koo xamante ne fu mu gisee nit ku ku am ku ku baax ku ku ku sonn du ko dimbali xelam sax du dem ci dimbali ko au contraire parfois sax daan gën a ba mëx ah ci biir euh, métit bi ak coono bi maanaam kooku ñaar ñii ñoom ñaar ñii duñu xataa ñoom ñaar ñëpp ay yéefar lañ bu nekkee biir safara du ñu am maanaam taaraayu mbugal ak fi nga xam ne foofu la ñu ne maanaam loolu moom moo tax xuur yi ci safara tam wuute ak place yi ci safara wuute mbugal yi ci safara tamit wuute nii tamit la wuutee ci àjjana àjjana tamit noonu lañ ci wuute euh, bokk na ci li ñuy euh, jàngee ci suñu aaya bi mooy ne euh, maanaam mbugalu borom bi euh, subhaanahu wa taala faaw dana yegg ci yéefir yi moo xam moo xam euh, mbugalu àdduna la moo xam mbugalu àllaaxira moo tax bi nga xamante ne moom mooy mbugalu àdduna comme li alquran wax afa bi azabina yasta'jiluun fa idha nazala bi saahatihim fa sa'a sabaahu munzariin mbaaru dañuy yàkkamti suñu mbugal bu fekkente ne ñun Ah, maanaam mbir mi bu yegsee ci ñoom bu yegsee ci seenu ci seenu dëkk yi ay xëy googoo bon ñeen ñi nga xamante ne ñoom lañ daan coupé di leen waare maanaam muy yiifiir yi jamono ji nga xamante ne moom lañ leen daan waar di leen wax yeneen naan leen ni alquran nee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na ñuy bañ ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ doon xeex contre jullit ñi di leen noot di leen noono ñooñu noonu bu yowmal xiyaam maanaam fii àdduna maanaam léeg maanaam mbugal mën na ñëw dal ci seen kaw waaye bu boobaa am xëy bon a bon lay am xëy mu ñaaw a ñaaw lay doon nit ñi nag dañoo wuute kon ci ni nga xamante ne tamit noonu la maanaam noonu la ñuy gisee mbugal bi mbugal nag bi gën a mag ci mbugal yi euh, te loolu moom mooy li Alxuraan wax maanaam ci mbugal bii nii wax gisoon nañ ne euh, saar bi boo xoolee maanaam mi ngi tibboo ci ba Baqara maanaam balluwaayam mooy innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim naka ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi weddi mu yéeféen yem na ci ñoom kenn moom xam nga xupp leen moo xam xuppoo leen nga waara leen ak nga a waara kenn ñoom duñ maa mooy am ci ñoom lu tax mu ne yàlla dafa tëj seen xol tëj seen dégg-dégg maanaam bu ñu mën a dégg te dégg-dégg wér duñ ko am ba pare du ñu euh, gis maanaam ci seen bët bët yi seen gis-gis seen gis-gis yi vision yi clairvoyance dañ koy def mbàjj ñu gis te ñooñu dañu am mbugal bu mag maanaam mooy ne mbugal yi dañoo wuti ay degré am na mbugal yi nga xam te ne dañuy xew àdduna bu dee yéeféer yi moom mooy coono yi leen di dal ci àdduna métit yi leen di dal ci àdduna feebar yi leen di dal ci àdduna xew-xew yu ñaaw yi ñuy am ci àdduna euh, événement yi nga xamante ne ñoom ñooy am ci àdduna ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp dana leen dal ci àdduna mu nekk xeetu mbugal ci ñoom bu ko defee ñu mën a dellu si waaye nag am na mbugal moo xam nte ne bu leen ko borom subhaanahu wa ta'aala nattoo maanaam bu leen ko tegee c'est fini maanaam mbugal boobu bu leen ko tegee day duñ dellu si te mbugal boobu moom mooy mooy kiiraay gi kiiraay gi nga xam ne moom mooy dox seen diggante ak yàlla bu ñu xoolee tey ñu jël exemple mbas mi nga xam ne moo am jamono ji léeg-léeg jullit ñi ñoo dañ koy gis léeg ngay gis ñu naan ah, yàlla day moo ñu teg lii ñu ngi koy ñaan ko maanaam gis ñuy dellu ci yàlla ah, waaw nañ ñaan xam nga lii moom yàlla rek yàllaa ko fi teg yàlla mën na koo dindi ah ñu ngi ñaan nga gis sax xattaa ci koor gi sax ku lay ciy ndokkale wala yooyu da ngay gis ni bokk na ci li muy njëkk ñaan maanaam ci biir ñaani mooy feebar bi fii dal mbas mi ah yàlla na ko yàlla yëkkati ñi ñaan yàlla mu juge fi maanaam nanga maanaam gis loolu yëpp mu koy wax ah ak maanaam ñu koy wax di ci maanaam di bàyyi xel ne yàlla la ak ñu ciy jéem a yëg génne ay njàngat maanaam naan borom subhaanahu wa ta'ala de maanaam daf koo def nañu xool maanaam tey bu nag na ne serait-ce que soo xoolee dëkk yi mu dal muy dëkk maam yi nga xam ne fa la gën a fa la gën a dóor feebar bi mooy dëkk yi nga xamante ne ñoom ñooy dëkk yi gën a yi maanaam nga xool loolu te boo xoolee dëkk yéefir yi ci seen biir maanaam muy muy gën a bëri tamit ah nga xool tamit ñi nga xamante ne ñoo daal ñooy solal jullit ñi maanaam lu ci ëpp maanaam nga gis ne euh, euh, feebar bi ñooñu la gën a dal ñi nga xamante ne ñoom ñoo yaakaaroon ni ñoo gën a eh, eh, ñoo gën a invulnérable maanaam jàpp nañ ni kenn munu leen dal amul lenn lu mën a yàq seeni mbir seen bànneex gi ñu nekkee woon eh, maanaam ñoom ñëpp ak maanaam yaakaaroon nañ ni kenn dara mënatu ko perturber ci àdduna ñooñu la mbir mi gën a dal xattaa ñi nga xamante ne jàpp nañ ni sax ci riiw sàngam bu fa duggee ñoom foofa du fa dugg du fa yegg si parce que ñoom ñooy ñoom Samba ñoom ñooy ñoom Demba ñoom ñooy ñoom Jean ñoom ñooy ñoom Paul ñoom ñooy ñooy ñoom Ayman ak ñoom ñeneen ak ñeneen ñooñu sax bu feebar bi yegsee ci réew yooya foofa sax faf léeg-léeg foofu lay njëkkee wala boog foofu lay gën a dal maanaam yooyu yëpp nit ñi jàngat ci ne dañu war a toroxlu dellu ci yàlla loolu mais jullit mooy xalaatee loolu yéefir abadan maanaam mbugal bi ko biñ ko teg mooy mbugal bi gën a mag ci àdduna te mbugal boobu muy continuer ci àllaxira mooy innahum yawma idhin an rabbihim la mahjubun mooy ne ñoom xattaa ba ba àllaaxira loolu la leen mbugal safara loolu la leen di yàlla di mbugale mooy na mooy ne yàlla da leen di yiir boppam maanaam duñu dañuy da leen di yiir wëlif boppam duñu gis yàlla mukk jamais loolu nag mooy mbugal bi gën a mag bii dalaat bii dal euh, moo tax képp koo xam ne yàlla nattoo na ko maanaam mu yiir la diggante moom maanaam nga xam te ne yow doo gis yàlla ci dara yow événement yi day xew rek maanaam mbir yi daal comme li alquran de woo kunna naxuudu ma'al xaa'idiina rek ngay ne maanaam yow ci maanaam da ngay ànd ci mbumbaay yi mi rek mbumbaay mi mbumbaay mi rek ngay ne loolu muy muy mbugal bi gën a rëy bi yàlla di teg jaamam muy mbugal bi gën a rëy bi yàlla di teg jaamam mooy ne doo gis yàlla ci dara moo tax lan nga ci gis xoolal subhaanallah yéefir yéefir yi feeb maanaam mbas mi li muy garaaw garaaw ak li muy dal ak maanaam xeetu feeñuwaay yi ci yàlla feeñal boppam yëpp ci anam yu wuute yu bëree bari bari bari bari yëpp doo dégg ñu baatu yàlla ci mbir mi abadan lu tax parce que yàlla daf leen a mbugalee non seulement mbas mi mais da leen a mbugal beneen mbugal boo xam ne moo gën a kawe boobu mbugal mooy azabin mooy maanaam tanwin googu ni tafxiim wa ta'zim maanaam mooy day duufal di réyal mooy tanwin googu mana mooy mooy mooy mu mag a mag a mu rëy rëy rëy mbugal mu garaaw a garaaw mu ñàng-ñàng loolu moom mooy azab moo tax mu azabin voilà euh, te mbugal moom mooy lan mooy yiir gi mu leen yiir wala boppam moom borom subhaanahu wa euh, loolu dañuy gis kon tamit euh, lu ñu tuddee baraatul istihlal ci balaa fa maanaam mooy rafetu ni borom subhaanahu wa taala di duggee mooy li ñu tuddee euh, entrée en matière maanaam booy dugg di wax ci dara maanaam rafetu ni ngay duggee ci mbir mi ci sujet bi alquran daf ko def ci anam bu yéeme boo xamante ne amaan na neexut a gis mais boo ko gisee da ngay gis ne alquran di wax ni mu rafet maanaam mooy lan mooy day wax ci maarij ji maanaam yoon yi nit ñi di jaar di dem ci yàlla tudd sax malaaka yi bi ñuy fi ñi jaar yoon yi ñuy jaar di dem ci yàlla borom subhaanahu wa moom ci boppam ne moom mooy zul maarij waaye mu tàmbalee ko ci affaire u mbugal affaire bi yiifiir yi leen di dal mu tàmbalee ko foofu parce que daf lay wax ne la da lay won ne la euh, boo bëggee dem ci yàlla d'abord il faut nga set ci lee maanaam da ngay set ci lii ba pare doog a dem maanaam dafa am ay conditions yoo xam te ne moom nga war a defar ba pare conditions yooyu soo ko defaree ba pare ma wax la lan moom mooy problème yi nga xam ne ñoom ñoo mën a am ci condition yooyu ak lan moom mooy entrave maanaam eh, barrière yi hmm, kiiraay yi nga xam ne moo mën a dox sa diggante ak nga mën a sóobu ci yoon boobu te loolu dina ci ñëw mooy ñëw ci yeneen aay yi bi wax ay inna al-insaana xuliqa haluu'an et cetera euh, yooyu yëpp ak yeneen dina ci ñëw sax tamit fasbir sabran jamiilan innahum yarawnahu ba'iidan wa naraahu qariiban ak yeneen ak yeneen dinañ ci ñëw incha allah maanaam yooyu yëpp moom laa lay tegal ba pare boog laa wax nag léegi booy sóobu ci yoonu yàlla dan ngay jaar maanaam il faut nga ràññee d'abord problème il nga identifier d'abord il faut ñu identifier d'abord lan mooy musiba yi nga xam ne ñoo lay teree yegg ci yàlla te bi ci jiitu moom mooy mbugal googu mbugal gu mag googu nga xamante ne nit ki day day préoccupé wu ci mbugal googu di préoccupé wu maanaam ba pare tamit kiiraay googu ndox digganteem ba ba tax bu gis boroomam subhaanahu wa ta'ala googu nag képp ku ko yàlla nattoo maanaam mooy mooy li gën a moo tax di ñaan tamit yàlla yëkkati kiiraay googu nga xam ne moom mooy dox diggante suñu diggante ak moom te kiiraay boobu nekkul lu dul maanaam loo xamante ne xaqiqatan wax ñu ko maanaam mooy ak des gis la la kiiraay googu du du benn matériel bu taxaw nii déedéet kiiraay googu euh, maanaam en réalité du dara lu dul loo xam ne yàlla maanaam daf koo teg sa diggante moom maanaam moo tax ngay jàpp ne dafa sori yow maanaam yow dafa sori ah alors dafa jege yàlla dafa jege nga jàpp ne dafa sol euh, kon mbugal googu moo tax léeg-léeg nit ñi di gis ju yéeféer yi ñenn ñi di nekk euh, ci bànneex mooy ah, moom la wax léegi après imbattaanahum sinin ñu leen di defal ay xiiwal ay ay at maanaam ñuy bànneexu la wax sax ñuy bànneexu ci matériel bi ci àdduna bi ay at maanaam loolu yëpp ay maanaam ay comité waaye loolu waruta maanaam Euh, matériel maanaam adduna bi li nga xam ne moom lañ ci am yëpp warul dox suñu diggante ak yàlla maanaam moom moo war a nekk li nga xamante ne d'ailleurs dafa war a nekk moyen pour yegg ci yàlla waaye warul nekk kiiraay pour ñu yegg pour maanaam suñu diggante ak yàlla euh, bokk na kon ci li ñuy euh, jàngee ci aaya bi mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala lu ko neex lay def moo tax mu ne lil kaafiriina laysa lahu daafi' mooy amul lu koy def maanaam mooy ne yàlla moom su xasee ba nam ma dara maanaam loolu amul dara du ko mën a arrêté loolu dara du ko mën a ko mën a jël bokk na ci li ñuy jàngee ci euh, aaya yi maanaam bii nii mooy ne euh, ci cosaan mbugal pour yéefir yi loolu mooy cosaan moo tax mu ne lil kaafiriina maanaam mbugal bu dalee ab jullit tamit maanaam loolu xaqiqatan bu dee ci maanaam maanaam fitna rek lañ ko tudde ak nax maanaam ak balaa loolu rek lañ koy tuddee voilà moo tax alxuraan bi lu bëri wala natt lu war natt dinañ la leen naa ne dinañ la leen voilà maanaam ak voilà ak euh, euh, maanaam ak yu noonu maanaam nga gis ne kon yooyu ay napp la waaye dëgg-dëgg mbugal en principe maanaam pour yéefar yi xattaa ba àllaaxira àllaaxira sax mbugal bu mag gi nga xam ne dëgg-dëgg moo tax ñu wax mbugal loolu pour yéefar yi moo tax alxuraan la wax ni maanaam lil kaafiriina maanaam ñeel na yéefir yi mooy yéefir yi maanaam dañ ko bind pour yéefir yi xéewalu àjjana yu àdduna ak àllaaxira ñu bind ko pour jullit voilà comme borom subhaanahu wa taala li mu wax ci jullit ñi naan wax di di wax ne nañ nañ ko gis xéewal yooyu du naan wa asbaha aleykum ni'amahu zahiratan wa baatinan moom yàlla moo sëmbërtal ci yéen hmm? matal ci yéen ay xéewalam yu feeñi ak yu yi feeñ yi mooy yi nga xamante ku ko gis gis ne xéewal la yu nëbbu yi mooy yi nga xam ne ku ko gis jàpp ne lii de nattu la lii de problème la lii de musiba la waaye nag jullit bi moom xéewal lay doon ci moom lu tax ndax borom subhaanahu wa ta'aala fa la koy jaare di ko yëkkati maanaam bi gis ne kon yëkkati googu nga xamante ne mi ngi jaaree ci nattu yi maanaam borom subhaanahu wa ta'aala daf lay di yëkkati waale doomu aadama bi ci loolu loolu tamit bu bokk ci euh, bokk na ci li ñuy jàngee tamit ci aaya ci aaya yi yéefir maanaam ni ñu amee maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ni mu séddalee ni mu séddalee euh, xéewal yi noonu la séddalee tamit mbugal yi waxoon nañ ci borom subhaanahu cosaan ci mbiram yi moom mooy yor ma dem mooy xéewal waaye euh, noonu la bindee tamit li nga xamante ne moom mooy mbugal tamit li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam moom maanaam moom mooy ak lu dul xéewal maanaam te loolu yëpp mooy ne moom borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy borom sañ-sañ te xéewal yi nga xamante ne ñoom ñoo am yëpp ñaari xeetu xéewal lañ naka noonu mbugal yi am ñaari xeetu mbugal yi nga xamante ne yu zaahir lañ mooy am-am mooy alal alalu àdduna euh, mooy nguur mooy wér gu yaram moom mooy euh, am njaboot moom mooy. Euh, mboolam yi wër ci yooyu maam yi tax nit ci mën a bànneexoo yi yëpp ci zahir ci biti nii loolu moom mooy xéewalu zahir am naa xéewalu baatin nag moom mooy ngëm yàlla ragal yàlla muñ wéeru ci yàlla dellu ci yàlla bëgg yàlla sopp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sopp mboolem yenente yi sa sallam sopp nit ñu baax ni sopp képp ku yàlla sopp maanaam nekk yor ay jikko yu rafet ah, loolu moom mooy xéewalu baatini euh, xéewalu baatini nag maanaam euh, xéewalu yi nag moom la yàlla maanaam xéewalu yi moom la yàlla njëkk séddale laataa muy séddale li nga xam ne moom mooy xéewalu baatini euh, naka noonu musiba yi nga xamante ne du ci baatin tamit moom loolu pour yéefér yi la maanaam bu dee yi nga xam ne mooy zahiri moo tax loolu ñëpp mën nañ cee waaye yu baatin moom la beral jullit ñi ci xéewal yu baatin ci musiba moom la beral yéefir ci anam yi nga xamante ne noonu la gën a mate loolu daa kontewul nag ak ne jullit léeg-léeg euh, yàlla nattoo ñenn ñi ci ñoom maanaam ñu am ñu am ay jamono yu ñu nekk biir safara yàlla nañ ci yàlla musal euh, bokk na kon euh, ci li ñuy jàngee ci suñu aaya moom mooy mais lépp ci yàlla la jóge ndax moom mu ne min allah ndax tukkee na ci yàlla maanaam kon ndekete borom subhaanahu wa taala euh, ànd ak ne moom lahul asmaul husna ñeel na ko tur yu rafet tur yi gën a rafet moom yàlla moo ko moom te tur yooyu léeg-léeg dañ ciy gis yenn tur yoo xamante ne maanaam dafay feeñee maanaam euh, ci mbugal maanaam daf ciy feeñee ci mbugal comme ni nga xamante ne li ëpp ci turam yi te tur yooyu ñoom ñoo gën a màgg ci tur yi tamit maanaam moom mooy def ci feeñee ak xéewal te moom mooy lan mooy comme lu deme nekk ar-Rahman ar-Rahim ah lu deme nekk comme euh, al-Mu'izz al-Rafi' maanaam maanaam al-Mu'izz mooy kiy joxe nooteelu teranga al-Rafi' mooy ki yëkkatiwaate ah ak yu mel noonu yooyu yëpp ay tur la yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala ak yeneen ak yeneen yu mel noonu al-Karim mooy ki al-Majid mooy ku tabe ah, Euh, al mu'ti mooy kiy joxe al wahhab mooy ki maye ah, ak yu mel noonu al razzaq mooy kiy wërsëgalaate al fattah mooy kiy ubbilaate ah, ak yu mel noonu waaye léeg-léeg mu am ci tur yi yoo xamante ne dañ maanaam tur yi dañuy tegtale ak njat ak njat comme al qahhar mooy ki noot mbindeef moo leen di noot al jabbaar moom dafa am ñaari volet mooy li nga xam ne moom mooy jabrul kas mooy mooy di di jañ damm-damm mooy lu nar a damm rek mu forcé ko ba tegaat ko defaraat ko réparé waat loolu mooy aljabru jabbaar mooy kii def loolu waaye aljabbaar mooy kii njett bindee di leen contraindre ci li mu bëgg voilà mooy al euh, aljabbaar euh, lu demee nekk alxaafid mooy kii wàcce waat kii toroxalaat al muzil wala mooy ki toroxalaat ak ak baal mooy ki sànkat yooyu yëpp da nga ciy gis genre tur yu mel noonu al muntaqim mooy ki nga xamante ne moom mooy mbugalaate loolu euh, beneen xeetu mbugal intiqam intiqam xam nga waxoon nañu al iqab ah bi ñuy wax ko mbugal agab xamoon na al al al al iqab euh, waxoon an nakaal biir deneen la al intiqam intiqam mooy répression gars yi dañuy def léeg-léeg ngeen gis ko ci euh, yenn réew yi day gënti yenn réew yi benn réew ñu soupçonné ne wala ñu gis ne dafa am lu mu def benn réew bu am doole bu am doole waa jooy jàll yabal fa armée daal di li leen di lijjanti maanaam lool mooy al intiqam maanaam kon voilà mooy répression voilà mooy fayu vengeance te pourtant borom bi subhaanahu wa taala yaa euh, kon nga gis ne am na turam yoo xamante ne loolu lay feeñal kon ñu xam ne yàlla dafa am ñaari volet yooyu volet yooyu nag moom mooy aljalaal ak aljamal aljalaal moom mooy ki nga xamante ne mooy mooy mooy màggaay màggaay boo xam ne day wane ak maanaam ak sañ-sañ euh, te moom mooy li lañ tudde majesté moom mooy euh, solennité maanaam dafa am un caractère solennel mooy euh, jalal mu am beneen côté bi nga xamante ne moom mooy jamal moom mooy taar bi mooy tur yi mooy yenn yi mooy njëkk tudd yooyu ak taar lay wane ci borom subhaanahu wa boo leen boolee ñoom ñaar rek al ak al loolu moom mooy indi al mooy ak mat loolu borom bi subhaanahu wa taala day wane matam ci feeñal gi muy feeñal côté bi nga xamante ne côté jamal bi la taarif ak feeñal côté bi nga xamante ne côté jalal la mooy màggaay gi ak am sañ-sañ bi euh, moo tax ñaar yooyu Eh, yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moo tax mu képp maanaam nit bu sóobu ci yàlla dëgg bu dee nit ku mat la day am caractère boobu voilà moo tax li doon wax ci ar-rahman keroog bi ñuy wax ci basmala bi loolu daf ci feeñ loolu moom moo tax ngay gis ar-rahman borom subhaanahu wa taala eh, tur boobu noonu di zul jalaali wal ikram maanaam kon feeñal jalaal ak jamaal bi al mooy jamaal mooy zul jalaali wal ikram boroomu jalaal ak. kamal ak ak ak ikram mooy teranga maam di teralaata te moom mooy feeñal bi feeñal jamal bi taar bi tur boobu fenn rek la ñëw ci alquran muy suuratul rahman te arrahman moom rek muy turu yàlla bi nga xamante ne moo am tur ci saari alquran arrahman te moom mooy tur yàlla bi nga xamante ne kon maanaam moo dajale mboolem yeneen tur yi nga xamante ne dañoo am maanaam yàlla daf ci feeñal ne moom moo yàlla et que ñeneen ñëpp ay jàmm moo tax comme ni ñu ko gisoon ndax am côté ci côté zat beneen côté bi maa nekk nekk te beneen côté bi ci sifaat mais moom mooy tur bi gën a dajale ci turu yiy wane melo yàlla yi borom subhaanahu wa taala euh, zul jalaali wal ikram fokk ñaar yooyu kese ñaar yoon la ñëw ci alquran te saar boobu la sóoratul Euh, nit su matee comme niñ koy waxe maanaam day melowoo ci yoonu yàlla loolu tam beneen mbir maanaam mu mel ni borom subhanahu wa ta'ala ci aay yi daf ñuy jàngal ne ak mat dàqontewul ak am jalaal parce que ñu bari image bi ñuy am ci nitu yàlla mooy image yu nit koo xamante ne day sedd lewet du mer Euh, maanaam amul xeetu tàngoor amul ci dara loo ko def baax na day muñ rek image boobu imaan bu fës la ci nit yàlla bu mat ci nit yàlla bu mat voilà moo tax comme ko gisoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a baax ñëpp gën a sedd xol ñëpp waaye danaan dem di xeexi danaan takki xare te pourtant moo ëpp yërmande ñëpp da daan wax ne punition yi nañ ko teg tamit ñi bu waree ba nga xamante ne keroog bi bu amee kenn ci kilifa yi bi mu sàccee ñu ñëw nar koo ñu ñëw wax Seydina Usama ibn Zayd radiyallahu anhu nga xam ne moom mooy xebu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam soppe yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi ci ñun gënoon bëgg kooku ci la bokkoon mooy doomu Seydina Zayd ibn Haarisa mooy ci ñu ko noonu radiyallahu bi mu ñëwee mu ñëw di ko wax mais si yenent bi sallallahu alayhi wa keroog dafa mer te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam su meree sidit yi day feeñ ci diggante karaw daan ne lii moo yàq mu alak ñu jiitu mooy ku tedd maanaam koo xam ne boroomu yàq bu dëgg bu diis bu dëgër la nan la ñuy bu diis yàq bu rëy koo xam ne dafa am daraja ci dëkk ci société su defee njomb njombte nëpp nëppal ko su dee nag ku néew doole la ak boroom yàq bu tuuti ñu daal di bi ci kaw maa ngi leen di waatal ci yàlla bi maanaam foofu bi la di naf si biir maa ngi waat ci ki nga ne sama bakkan ci loxom la nekk bu doon ne Fatima. sayyidatuna Fatima doomu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu sàccoon damay dagg loxo bu sàccoon damay dagg loxo maanaam lii moom mooy maanu lii moom mooy ak mat alkamal lii mooy mat moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme li Cheikh Al-Hadj Malick wax radiyallahu anhu bi maanaam Euh, képp ku gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci mbetteel maanaam yeneen bi sallallahu boo ko daan gis ci mbetteel da nga daan tiit maanaam da nga daan dana am charisme bu muy dégager boo xamante ne boo gisee rek dana ah, yii kii de moom moom kii xam naa du kuy neex a jege du kuy neex a waxtaanal du kuy neex a amul relation parce que dafa amul xëy ba boobu haabu bi amma muxaalituhu ki nga xam ne nag moo jaxasoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom kooku daa iman maanaam mbëggeelam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day yokk maanaam day day gis ne ndekete ki gën a woyof ci nit ñi laa nekkal ki gën a wàcc boppam ci nit ñi laay waxal gën a mais ki gën a ëpp ci ëpp yërmande ci nit ñi laa nekkal lii moom mooy ak man kon nag ñu gisee ci ne yoonu yàlla boo ci nekkee maanaam faw nga am yooyu yëpp ah, faaw nga meloo ah, noonu kon ñu eh, yem foofa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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا